comme ni ko alquran waxe shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan muy weeru wi nga xamante ne mooy weeru koor gi nga xamante ne ci la alquran wàcc euh, mu nekk loo xam ne day leeral ci bépp mbir maanaam njub ak di teqale diggante lu nëbbu ak lu feeñ diggante lu lëndëm ak lu leer diggante lu baax ak lu bon diggante dëgg ak caaxaan euh, alquran boobu euh, nga xamante ne ci weeru koor lañ ko njëkk a wàcce waaye tamit ci weeru koor la commencé waat di wàcc ci yent bi sallallahu alayhi wa alihi mu nekk weer boo xamante ne weer bu barkeel la boo xamante ne tamit weeru euh, jaamu yàlla la donte weer yëpp weeru jaamu yàlla mais weer bi gën ci weer yi mooy weeru koor mu nekkoon weeru jaamu yàlla nga xamante ne lépp lu luñ ci def ci lu baax bay fulandiku juróom-ñaar fukki yoon comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam euh, te naafile yi dañ leen di fay fay farata euh, muy comme ni nga xam ne noonu la Seydina Abdullah ibn Abbas waxe radiyallahu anhuma ci bi muy bi muy Eh, wax ci teranga yenente bi sallallahu di melal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kaana nabi sallallahu alayhi wasallam ajwadu naasi wa ajwadu wa ma kaana fi shahr ramadan yenente bi sallallahu alayhi eh, moom mooy ki gën a tedd maam ki gën a tabe ci nit ñi waaye ak tabam da daan gën a garaaw da daan gën feddaliku su fekkente ne weeru koor daf daan nekk waaw eh, te loolu Euh, muy jamono ji nga xam ne naa Jibril daf daan wàcc maanaam hiina yanzilu yanzilu alayhi Jibril yatadaarasuhul Qur'an muy jàngal muy jàngante moom al-Qur'an tax na kon ñu tànn euh, ci weer yi ne dañuy jàngat maanaam saa yu ñëwee li ñuy taamu mooy loo xamante ne ci alquran lay dellu lépp loo xamante ne daal day dellu ci alquran maa ñuy taamu su weer wi su ñëwee ñu gën a delluwaat ci loolu donte Euh, bis yëpp li ñuy nekk di waxtaane maanaam day delluwaat ci alquran ngir ne alquran euh, waxu xadis yi muy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi ñuy wax yëpp ay xadis la muy ay waxam ay jëfam ay description melam yëpp day mel day day day leeral alquran te boroom xam-xam yi rahmatullahi ne mboolem li ñuy wax maanaam luy dellu luy leeral alquran ak sunna la loolu moom moo tax kon loolu yëpp doon génnutoon alquran waaye Euh, maanaam spécifié ci loo xamante ne alxuraan yi kese la ba daanaka maanaam bu ñu mën a wax ne raxut dara loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy liy ràññeeku ci weeru koor bi euh, li nga xamante ne nag moom lañ daan faral di euh, maanaam bu ñu xoolee at yee weesu jàngatoon nañ fi benn téere boo xamante ne ci ulumul Qur'an la muy Fathul Mannan naka noonu eh, jàngoon defoon nañ ci maam jàngatoon nañ ci beneen at bi ko jiitu woon xasida boo xam ne dañ ko bindoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ci at bi weesu ñu jàngatoon fi beneen téere boo beneen xasida boo xam ne dañ ko taalif woon ci yenente bi tamit sallallahu alayhi mais en tant que Alquran bi nga xamante ne moom mooy euh, moom moo nekk koo xam ne dafa taxawaat ci juróom-ñaari ahruful qur'aan yi maanaam muy ñett juróom-ñaari xaraf maanaam wàll yi nga xam ne moom la alqur'aan wàcce euh, ren incha allah dañuy waxtaanee euh, ñaari saar yoo xamante ne ay saari alqur'aan lañ yu siiw yu ñépp daanaka mokkal waaye ni ñuy tuutee ci seen jëmm ndax bu ñu leen boolee ñoom ñëpp fukki aaya ak benn la ni ñu tuutee ci soo koy gis soo koy jàng ak ni mu woyofee ci làmmiñ noonu la nekkee lu màgg euh, ba nga xamante ne euh, nit ñëpp dañ ko aajowoo aajowoo gu jéggi dayo te aajowoo gi nga xamante ne moom lañ ko aajowoo moo gën a tar aajowoo bi nga xamante ne moom la ñu aajowoo lekk ak naan ak nooyi mu nekk euh, sóoratul falaq ak sóoratul naas ñu leen di wax al mu'awwidhataani euh, ñaari ñi nga xamante ne moom la ñuy muslu maanaam ñaari musluwaay yu mag yi ngir ne sax na ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na musloo ay kàddu yu bari maanaam musluwaay yu bari daan na ko jëfandikoo ci ay kàddu yu wuute waaye bi nga xamante ne moom la sóortu Falaq ak sóortu Naas wàcc daf leen a bàyyi ñoom ñëpp jàpp ci ñoom ñaar comme ni mu saxee ne moom yonent bi sallallahu ñaar ci ay waxam leeral na ne ñaari xadiis yu ñaari ay saar yooyu ñaari saar yooyu amul saar bu leen nuru ci mën a fekk lor ci mën a aar nit comme ni nga xamante ne noon la nekk ci xadiis Sayyidina Uqbatu ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu Euh, bi nga xamante ne moom la ko xam ne alam tara euh, ayatun unzilatil layla lam yura mithluhu mithluhuma qat wala mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu xanaa gisoo am na ay aaya yoo xamante ne wàcc nañ euh, ci guddi gi ñaar maanaam yu mel noonu aaya yu mel noonu mësee fu gis mukk te moom mooy qul a'udhu bi rabbil falaq ak maanaam maanaam mooy saar bi aay yooyu maanaam mooy saar bi euh, mu nekk saar boo xamante ne maanaam euh, ñaari saar yi gën a yi gën nekk ci suufu alquran maanaam ñoom ñooy ci cat ñoo nekk ci catu alquran dinañu ñëw ci balaa ñuy dugg ci primi ak li nga xamante ne moom la làmboo ak maanaa wax jooju lan la ànd ak ne yenent bi sallallahu alayhi wa daan na ko musloo maanaam daan def comme li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha ne def ko daan tari su daan euh, laata muy maanaam maanaam dafa daan tari tous les jours di ko raayoo moo tax bi nga xamante ne dem na bay génn àdduna euh, maanaam ci feebaram boobu munu ko mënatu ko woon yëkkati moom bu ko defee mu tari ko euh, mu ëf ko maanaam ma tari ko ëffal ko ci loxoom mu raayoo bokk na ci tamit li nga xamante ne moom mooy moom la wax Seydina Abdullah ibn Xubayb radiyallahu ta'ala anhu ne ko ñaari saar yooyu day maanaam qul huwallahu ahad dañu ko qul waxal mu ne ko maza aqul lu may wax mu ne ko qul huwallahu ahad benn ak qul mu ne ko ak wal mu'awwidhatayn mu ne ko waaw mu ne ko ñett yi mu ne waaw mu ne ko takfiika min kulli shay'in maanaam jàng ko ñetti yoon bu ko defee mu fegal la lépp maanaam nga jàng qul huwallahu ahad ñetti yoon qul a'udhu bi rabbil falaq ñetti yoon ak qul a'udhu bi rabbin nas ñetti yoon mu fegal la lépp moo tax sax bokk na ci saafara yi gën a mën a fegalaate mooy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas maanaam Euh, benn maam nga bind ko noonu rek ci kayit def ko saafara di ko naan wala sangoo yooyu loolu bokk na ci dàq fegalaat euh, te yenent bi wax na dëgg sallallahu alayhi wa moom mi ne amul lu bu ñu duggee ci maanaa yi dinañ gis ne dëgg-dëgg amul ko nuru euh, moo ñaari saar yooyu noonu du rek dañuy dox rek ci fegalaate waaye ci xëcc njariñ tamit dañ ciy dox ngir ne lépp alquran mënef na koo jëfandikoo ngir lu la soob ci njariñ gu la neex moo tax bokk na ci li nga xamante ne moom mooy xëcc njariñ mooy di jàng maanaam boo jàngee faatixa nga jàng falaki ak naasi loolu dafa bokk ci maanaam yi nga xamante ne dafa gaaw ci nangu ñaan maanaam jeexale ko salaatu ala nabi dafa bokk ci yi nga xamante ne dafay gaawal nangu ñaan Euh, saar yi nag muy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas euh, seen nombre maanaam fi ñu fi ñu nekk moom mooy catu alquran bi maanaam moom mooy geen gi tey alquran boo jugee ci kaw muy fatiha après baqara kon muy 114 suura maanaam 114 cent treizième bi ak cent quatorzième bi moom mooy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul bi rabbin nas mooy yi nga xamante ne kon borom bi subhaanahu wa ta'ala day wane tamit yërmande gu mag a mag gi nga xam ne moom la am ci mbindeef yi ba nga xamante ne saar yi gën a gën a rëy njariñ yi nga xam ne ñooy yi gën a màgg yooyu daf koo def mu nekk yu woyof yu yomb yoo xamante ne képp kenn mën na koo man daanaka xale yi sax ñoom la moom lay njëkk mokkal ku dugg ci lislaam it bu bëggee jàng saar yooyu maam bu ko bëggee tari bu ko bëggee jàng maam du nekk loo xam te ne lu ko jafeñ la xulaaw euh, euh, saar yi tamit ni ñu mel nii yenent bi sallallahu alayhi moo leen ko tudde léegi ñu war a dugg kon ci li nga xamante ne moom mooy partie bu njëkk ci waxtaanee euh, saar yooyu lu njëkk li ñuy njëkk waxtaanee moom mooy bokk gi ñu bokk ci alquran ci loo xamante ne amul wuute loolu ijmaa la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne falaki ak naas yi maanaam ci alquran la lañu bokk. Euh, ñu ki nga xamante ne moom mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu toxal nañ ci moom ne ñaari saar yooyu bokkuñu ci alquran <coughs> waaye. maanaam ngir musluwaay la ay kàddu la yu ñuy musloo yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam daka daan jàngale ba mu roog ni ci alxuraan la bokk fekk bokku ci euh, li nga xamante ne moom mooy wax jooju nag boroom xam-xam ne rahmatullah dañ koo firi ñaari firi bu njëkk bi moom mooy ne daf ko wax parce que dafa dafa jàpp effectivement ay ñaan la ñaareel bi ci des mooy daf ko wax parce que euh, euh, dafa dafa dafa jàpp ne maanaam évidence la waaye bu ñu xoolee riwaaya bi nga xamante ne ci laan wax naan laa tuxlitul qur'ana bi ma lay bil qur'an ni mu ko tàmbalee noonu bu leen jaxase alquran ak lu bokkut ak alquran du wax ne xuloo bi rabbil falaq ay ñaan la maanaam boobaa dañuy gis ne wax ñu jëkk ji moom moo gën a lëng waaye ñu bari ci borom xam-xam tam rahmatullah dañuy wax ne amaan na sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dellu si na ci waxam jooju mais nag ñu bàyyi xel benn mbir mooy wuute boobu noonu euh, am maanaam Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu maanaam mbir la boo xamante ne du dagan ci ginnaawam keneen am pas-pas bu mel noonu wala jàpp ko wala mu wax ko lu tax parce que euh, moom daf ko wax ci mbir moo xamante ne sikki sàkk la gën a jege maanaam mooy daf ko dafa saxul ci moom ci ne ci alxuraan la bokk te loolu lu mën a nekk la ngir ne saxaaba yi yëpp radiyallahu anhum du ñoom ñëpp la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon alquran euh, maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, jàngalee ñëpp maanaam du ne képp kenn ci ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dalaa jàngal saaru alquran yëpp du loolu. loolu moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum bi fi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ñi ëpp ci ñoom mokkaluñu woon alquran euh, kon loolu lu mën a lu mën a yanu maanaa la waaye toxal gi ñu toxal. ci ne qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ci alquran lañ bokk loolu mutawaatir la maanaam dafa toxoo ci nombre boo xamante ne ci ay saxaaba radiyallahu anhum bëri waaye gi ñu bëri tax na ba mënuñoo sikki sàkke ci ne loolu lu am la kër ci alquran la bokk effectivement euh, beneen bi ci des tamit bi koy euh, bi nga xamante ne moom moo tax mooy ne Euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu daf daan gis ñu ko daan jàng te moom wóoru ko woon ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko jàng maanaam en tant que alquran te moom mokkaloon na waaye lii dëgëral maanaam bokk na ci li dëgëral ne alquran la mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee na ko comme ni euh, Seydina Uqbata ibn euh, Amir wax radiyallahu anhu ne daf ko ko digal ñaari saar yooyu mais mu mel ni dañu dafa gis ne. Euh, dama ko dafa tuuti ci man daal maanaam daf maa jàngal ne man laa la jàngal ñaari saari alxuraan yoo xamante ne yu mel ne moom musta am mu jàngal ma qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas mais man ma gis ne vraiment en fait dafa tuuti daal maanaam nombre bi quantité bi euh, fekk guddi la woon dañ doon tukki ne mu wàcc guddi gi mu gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy julli fajar mu julli maanaam bi muy julli ñaari rakkaay suba suba gi mu jàng ñaari saar yooyu maanaam rakka bu njëkk mu tari fatiha daal di beneen bi des mu tari xulóos fatiha xulóos bi daal di tourné maanaam ne ko voilà léegi gis nga maanaam ne doy na la jàppal ci ñaari saar yooyu dina la fegal lépp euh, kon ñu gis ne ñaari saar la yoo xamante ne kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam jullee na ko te sikk nekkul ci ne ah, jullee mëneefu koo defee leneen lu bokkut ak alquran maanaam boo taree fatiha li nga ciy teg loolu daa imal alquran la war a doon maanaam yi ngay tari ci kaw loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne ñaari saar yooyu ci alquran la ñu bokk te ah, moo tax ginnaaw bi mu saxee te kàddu yi ci nekk ak maanaam i'jaaz daf cee am maanaam daf dafa lott loo mbindee fi te ba léegi gisaguñ ku teg loo xamante ne lu ko nuru la wala lu ko jege la euh, kon euh, ñaari saar yooyu loolu sax na léegi nag mu daal di des ci ban fan lañu wàcce ndax Makka lañu wàcce wala Madina lañu wàcce loolu tamit borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhim wuute nañ ci euh, ku mel ne euh, imaam al-Hasan al-Basri ak ku mel ne Ata ibn Abi Rabah ak ñeneen rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ak imaam Mujaahid rahimahullah ñoom dañoo jàpp ne xul ñaari saar yooyu Makka lañu wàcce wàcce wuñu Madinatul Munawwara ñi nga xam ne wax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma am na benn wax bu ñu toxalee ci moom mu ne Makka la wàcc waaye wax ji nga xam ne mooy bi gën a siiw ci moom ñu toxal ko mooy ne Madina la wàcce naka noonu loolu mooy waxu al imam Qatada rahimahullah moom tamit dafa ne euh, saar boobu ñaari saar yooyu Madina lañu wàcce kon borom xam-xam yi rahmatullah wuuti nañ ci fan lañu wàcce waaye wax ji nga xamante ne moom la sayyidat Aisha wax radiyallahu ta'ala anha ci wax sabab bi tax ñaari saar yooyu wàcc loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne Madina la wàcce loolu moom moo tax sax ñenn ci mufassiruna yi ku mel na moom imam al-Alusi boroom Ruhul Maani euh, rahimahullah wa rahmatullah alayhi moom dafay wax ne moom ak mel na ñoom mais wax ji wax ne Makka la ñaari saar yooyu wàcce matuta bàyyi xel maanaam matuta bàyyi xel ngir ne Madina la wàcc te dalil bi mooy waxu sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne mi ngi ci ñaari saxexe te waa ahlu tafsir bu ñuy tafsir aaya saar ñaari saar yooyu ci njaalbeen gi laa bu dañu tàmbalee xis sa boobu te mooy euh, kenn ci waa banu Zurayq ci yahuud yi mu tudd Labid ibnul Asam alayhi minallahi ma yastahiqu euh, nga xam ne naafiq la woon moom moo njabaroon yenente bi sallallahu alayhi wa mooy en en ensorcellerie ensorcellerie euh, bi mu njabaree yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, bi sallallahu alayhi mu mel ni day maanaam yu xayyalu ilayhi ka annahu yaf'alu shay'an shay'an walam yaf'al maanaam daf doon def def la ne mel ni def na dara fekk defu ko te loolu li mu daan doon ci li mu daan ne mooy masalan day mel ni dafa ànd ak waa këram maanaam dafa jote ak kenn ci soxnaam bi maanaam lool mooy nekk ci xel mi ne def na ko fekk defu loolu nag mu nekk loo xamante ne moo ko doon arrivé euh, Sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne benn bés Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tëdd bi mu tëddee ci guddi gi mu daal di gént euh, ndax euh, riwaay yi nekk ci saxiix yi leeraluñ ni gént la mais na yeneen riwaayaat yoo xam te ne dañu leeral ne mbir mi gént la euh, kenn benn waay ñëw taxaw ci bopp bi am beneen waay bu ñëw taxaw ci tànk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci beneen riwaayaat daf ne ñaari ñooñu malakaane ñaari malaaka lañ te am na sax riwaay yu leeral ne Seydina Jibril la ak Seydina Mikaayil alayhi salaam ñu ne ah hada rajul ka annahu tubba waa ji de dafa mel ni am na lu mu ko def muy tubba dañ koo euh, dañ koo faj ko maanaam wala dañ koo def dara daal mais man la maanaa tubba ma maanaa tubba mu ne maanaa soxira dañ koo njabar lay tekki ah waa ji de dañ ko njabar ñu ne ah ñun dañ ko dañ ko njabare ñu ne leen daal ci euh, benn teen lañ dugal. Euh, karaw bi fekk dafa am benn xale bu doon liggéeyee ci këram benn xale yahud moom lañ convaincre ba mu bu yonent bi sallallahu alayhi peñewoo karaw gi li ci des noonu moom la moom la convaincre ba ñu indi ko biñ ko indee ñu daal di jël benn waaye tabax ko defar ko maanaam benn euh, comme genre bint ñi la ñu jël euh, xashr maanaam mooy écorce bi mooy bi ñu nekk ci ci kaw xobit yi moom lañ jot defar ci defar ko ba mu mel comme nit ñu jël benn karaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ci boole ko coton ba pare def yi ñuy def xam nga yahudi danoo mën a njabar ñoo dàq njabar ci nit ñi en fait loolu nañ ko bàyyi xel liñ naan le magie noire wala sorcellerie yooyu ñi dàq ci kaw suuf mooy yahudi après euh, côté indien yi ñooñu noonu doog a ñëw après africain yi doog ñëw africain yi nag daa mel ñoo gën a bëri lu ñu koy def mais gënuñu ko man gaa yi la ko dàq fuuf euh, ñu ñëw euh, jël ay puso ay comme luy nuroog ay puso daaj ko daaj ko mu nekk onze onze lañ ci def ba pare dugal ko ci teen euh, teen bañ ko dugal après dañoo jël euh, xeer wu mag wi nga xam ne xam nga am na benn xeer boo xamante ne bu ñu gasee teen ba pare xeer boobu ngandam xeer lay doon dañ koy bàyyi ci teen bi maanaam ñu di gas teen xam nañ ko maanaam bu ñu gasee ba pare du nu dafa am ngandam xeer boo xam te dañ koy jël bàyyi ko ci biir teen bi pour ki nga xamante ne mooy ñëwaat war a koo ngën a nga ngaccaat ak yooyu bu ñëwee ci lay taxaw moom euh, ci suufu xeer woowu nag ci lañ dugal ci la ñu dugal liñ liggéey liggéey bi euh, bañ defee loolu ah waaw loolu de moo xew d'accord waa léegi ci lan moo koy saafara après nag mu ne bi mu yeewoo ci la ne ah, ci la ne sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko eh, yow de dafa mel ni li ma doon sàkku maa yëg nga ni li ma doon sàkku ci borom bi subhaanahu wa ta'ala leeralal ma ko leeralal na ma ko maanaam li may arrivé mbir mi lan la léegi yeneen ah ya léegi yàlla leeralal na ma ko leeralal na ma lan la après euh, maanaam ci lañ koy expliquer ne ah Labiid moo ko def Labiid maanaam ci gént gi ci lañ ko wax nekk Labiid moo ko def Labiid ibn al-Asam moo ko def moom ak ay doomam yu jigéen yu mu amee. bi mu noppee bi ñu bi yenent bi sallallahu alayhi yeewoo ci la ñu wàccee sóoratul falaq ak sóoratul naas mu jàng ko affaire bi dañ maanaam dafa dem pour jël pour dindi ji ko mais ba mu demee dafa fekk mu mel ni euh, li sayyidat Aisha nettali radiyallahu anha mu ne ndox mi ndox mi dafa mel ni part fi mu ne euh, comme Euh, raxasitu fuddën comme raxasitu fuddën tellement que ndox mi dafa tilim voilà mooy xenee yaakaar naa voilà arab naan ko xinnaa moom la maanaam comme raxasit bi moom la mel mu din ñu dem mais nag moom mu daan ne ah comme yàlla fegal na ma léegi seen lor ndax jàng na xuloosi bi xuloosi bi rabbi naas ko jàngee rek mu mel ne benn uso day dañ affaire yi dañ dañ dañ dañ dañ dañ lépp maanaam moom li yëg ci yaramam lépp dañ carrément liggéey bi jeex ndax fukki aaya la ak benn xuloosi bi falaq xuloosi bi rabbi falaq yi juróomi aaya xuloosi bi rabbi naas fukki aaya xuloosi bi rabbi falaq min sharri ma xalaq min sharri ghasiqin idha waqab min sharri nafathati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasad muy juróomi aaya qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan muy juróom benn aaya maanaam muy fukki aaya yooyu ak benn liggéey bi yàqu liggéey bi yàqu carrément euh, am na nag ci riwaaya bi mu wax ne Seydina Abdullah ibn Zubayr euh, Seydina Zubayr ibn al-Awwam bokk ak Seydina Ali ibn Abi Talib ak Seydina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum ñoom la yabaloon pour ñoom ñoo ko dem dindi ji ala kulli xaalin euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni doyeetuma dara ma koy dindi parce que tout simplement euh, yàlla fegal na ma ci musiba bi euh, liggéey boobu yenent bi sallallahu alayhi ñu def ko nag dinañ ñëwaat ci wàllu njabar yeeg yooyu buñ ci yegsee ci wa min sharri nafathati fil uqad insha allah dinañ ñëw ci wàllu njabar ak li ciy wër-wërloo euh, ak jeexitalam ak tamit réalité maanaam du du du réalité la daal boo xamante ne bu wér wér la te bu tasaaroo la euh, ak euh, actes yi njabarkat lan mooy voilà ak actes léegi li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi maanaam kon bi mu bi ko borom subhanahu wa fegalee ci loolu. ginnaaw ga muy jàng xulaas bu falaq xulaas bu rabbin naas léegi loolu daf ñuy daal di dellu si waat ci masala bu njëkk bi maanaam ñaareelu masala bi ñu tolloon ba tey mooy lan euh, fan la wàcce maanaam ndax Makka la wàcce wala Madina la wàcce maanaam dañuy gis ne sayyidat Aisha la sëysee maanaam Makka lañ ko denc fa lañ ko takke waaye Madina nag la sëysee loolu benn mbir la buy tegtale ne mbir mi kon Madina la wàcce ñiy wax ne Makka la wàcce itam ñoom dàkkuñu ne njabar yi tax na waaye dañu wax ne yow maanaam waa Quraysh yéefiru Makka yi ñoom ñoo digaloon yahuud yi pour ñu njabar ko maanaam ñoom dàkkuñu tamit cause bi tax waaye le fait que sayyidat Aisha radiyallahu anha nekk ki nga xamante ne moom moo ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo moo moo ko nettali mbir mi wax ko ne ko lii la gént et lii moo doon xew bu boobaa loolu day tegtale ne mbir mi kon Madina maanam saar yi Madina la ñu wàcc mu def nag benn masala masala boo xamante ne bu ama am solo la mooy ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam wala yenent yi de manière générale alayhi salaatu wasalaam wala boog nitu yàlla yi ndax mëneef na leen a njabar parce que loolu euh, masala la boo xamante ne Euh, bu ñu ñenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah dañ koy dañ koo dàq maanaam ñoom dañoo jàpp ne wax jooju mënuta ne maanaam donte bariwuñu nag euh, mais ñu néew lañ tamit ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne euh, njabar daal mënul nekk ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak ne xadiis yi ñi ngi ci saxeex yi saxeexu imaam al Buxaari yi ak saxeex imaam Muslim rahmatullahi alayhi maanaam loolu wérul ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa dàqe ci moom ne euh, ku ñu njabar la comme ni mu ko waxee fa ma anta bi ni'mati rabbika bi saahirin wala majnun euh, yow de nekkoo ci xéewal gi la borom bi defal subhaanahu wa taala koo xamante ne njabarkat nga nekkoo tamit koo xamante ne jinne da laa sadd maanaam da dof beneen bi ci des moom mooy ne wama an wama naka wama anta minal musaxxirin musaxxirin bi eh, voilà dañu am musaxxirin bi eh, musaxxirin man de bokkuma ci ñi ñu njabar maanaam comme ne alxuraan nee na ko yow bokkoo ci ñu njabar ak léeg léeg yéeféer yi dañ doon wax yeneen yenente yi alayhi salaatu wassalaam ne ñoom dañ leen a njabar waaye loolu euh, loolu lii te maanaam ñoom dañu sukkandikoo kon ci loolu ne kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam de toute façon kon kenn mënu ko njabar wax ne man nañ ko njabar tamit dafay indi li nga xamante ne moom mooy maanaam dut ci risalaam ci ne li ko yàlla yónni est-ce que dana ko mën a jote la parce que bu dee jàppandi nañu mën koo njabar mu jàppandi muy mën a wax ak di def loo xamante ne du noonu te du ko yëg wala boog muy foog ne wax na dara fekk waxu ko wala muy foog ne def na dara fekk defu ko loolu mën koo arrivé loolu li muy tekki kon moom mooy ak yenentaam ci boppam la ñuy dute euh, ba tax mu am ñenn ci ñoom donte ñu néew lañ maanaam muy wax joo xam ne lu ju beru la ñu ne munul nekk yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, waaye loolu jam lay doon ci ñaari saxeex yi ànd ak ne xadis yi càllale yi dañoo dëgër dëgëraay doj sampu sampu ni ñu sampoo moo gën a dëgër ni bente ñi sampoo ci ku ci suuf si parce que xadis yi jóge Sufyaan ibnu Uyayna la mu jaar ci euh, euh, Hishaam ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam mu jaar ci baayam Urwata ibn ah, Zubayr ibn mu ñëw ci sayyidat Aisha radiyallahu anha càllale googu loolu amul lenn lun ci mën a jam rawatina ne dafa ñëw ci yeneeni càllale yoo xamante ne noonu la ñu dëgëre ba pare mu ñëw ci ñaari saxe yëpp maanaam nekkul rek loo xam ne imaam al Bukhari da ko solo wéetoo ko wala imam Muslim wala imaam muslim solo ko walif imaam buxaari déedéet ñoom ñaan ñëpp ñoo bokk solo ko te loolu mooy a'la darajatu siha li gën a kawe ci li wér bi ci des moom mooy amul benn borom xam-xam ci ñu njëkk ñi ak ci ñu mujj ñi ñoo xamante ne rawatina ñu njëkk ñi xatta ñi nga xamante ne dañ doon luññutu ñaari saxeex yi ñu luññutu xadiis yooyu amul ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne lii moom wér na amul luñ ci laal amul luñ ci luññut kon euh, mais loolu wérul ànd ne mi ngi ci ñaari saxeex yi ànd yi nga xamante ne moom la am ña ca nekk ñooy imaam yi gën a mag ci seen jamono ci bunt boobu rawatina càllale goo xam ne mëneef la ko tuddee boo boole ko ci asaxul asaan yi di ci càllale yi gën a wér ci lu ñu joyal càllale yooyu bokk nañ ci maanaam jam càllale yooyu jam xadis yooyu ne wéruñu day daal di tekki tout simplement que ni mën nañoo duute ci bépp beneen xadis bu ñëw ci ñaari saxeex bépp beneen xadis bu ñëw ci ñaari saxeex rek bu ñu dutee ci xadis bi mooy mën nañ dute ci xadis boobu parce que amuñu càllale bu gën a dëgër càllale googu parce que al imam ibnu Uyayna rahimahullah moom ak imaamu Maalik benn lañ ñoo tolloo moo tax imam Shafi'i sax bu leen doon tudd ñoom ñaar la leen lëkkale ne budul woon ñoom ñaar xam-xam dana toxu dana gàddaay dana laxas fi nga xamante ne moom mooy euh, Hijaz bi mooy péninsule arabique bi imam Ibn Uyayna nekkoon Makka imaamu Malik nekkoon Madina Hisham ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu al amuñu lu ñuy sikki sàkk ci moom rawatina bu jëlee ci baayam Urwata ibnu Zubayr ibnu al bokk ci fuqaha saba yi nekk ci maanaam nekk ndënk dëgër këcc moom mu jëlee ci tantam sayyidat Aisha radiyallahu anha ci ñi gën a dëgër ci ñi solo ci tantam la te tantam mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha moom kenn du laaj moom mooy kan bu fekkente ne euh, ñenn ñi wax ci xadis boobu dañ naan xëy na ne Hisham moo jaawale mais problème bi fi mu nekk mooy histoire bi da ab histoire la maanaam bu fekkente ne mënuñoo jël histoire lëmm boobu boole ko lépp lépp lépp ba bari ni lépp njuumte la loolu moom mooy li nga xamante ne yanuwul maanaam bu fekkonte ne dafa am benn baat wala benn détail ci mbir mi boobu moom moom la ñuy wax ñu ne waaw benn baat la wala benn détail ci mbir mi ci la njuumte gi am mais mënuñoo jël ne njuumte dafa am ci nettali gi fekk du début à la lépp ak njuumte la mu mel ne lu ñu créer de toute pièce ci ñàkk a tey parce que kenn du wax ne daf koo créer te tey ko mais mu nekk lu histoire bu ñu créer de toutes pièces ci ñàkk a tey ak lu amee solo nii lu mag nii loolu mooy li nga xamante ne yanuwul maanaa ñaari nit ñu xellu duñ ci wuti euh, li nga xamante ne moom mooy li yanu maanaa te mooy li wér insha allah mooy ne njabar googu am na li ëpp ci boroom xam-xam yi presque maanaam xaw tu maanaam l'écrasante majorité dañoo saxal jabar googu euh, li nga xamante ne nag moom mooy xegma bi maanaam li nga xam ne ñoom moom lañ ciy daw ah? euh, euh, xam nga bi ne yent yàlla Muusa alayhi salaam bi mu ne ko wa inni la azunnuka ya Muusa masxuura dama njort ne yow Muusa dañ laa njabar maanaam borom ko mu ne ko wa inni la azunnuka yaa Firawna masbuura yow nag Firawna damaa yaakaar ne dangaa rëy yow yow rëy moo la dugg waaw dangaa ba bàkkaar yu garaw nga rëy moo tax loolu rek la nga nekk koo xamante ne dugg na la ba nga xamante ne dangaa dangaa yàqule carrément mooy masbuur ku rëy ba rëy yàqal ko lépp mooy mas masbuur gis nga euh, loolu ñu wax boroom xam-xam yi rahmatullah ñenn ñi dañ ne non li muy tekki moom mooy saaxir maanaam comme ne euh, euh, mu'allamun majnun lañ koy wax wala wala ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qaalu saaxirun majnun ab yeneen bu fi bës a ñëw nee nañ njabarkat la ba pare dof la yeneen bu mës a ñëw nag bokk na ci stratégie de dénigrement yi mooy dañuy ne njabarkat la et que dafa dof voilà voilà mu'allamun majnun maanaam ku ñu ku ñu jàngal la koo xam ne saaxir ba pare majnun ku ku ku ku dese la ku dof la ku jinne sadd mais yenent bi sallallahu alayhi mu yent yàlla Musaa sa mu yeneen yenent yëpp amul kenn koo xamante ne ku ñu ku ñu ku ñu ku la amul kenn ci ñoom koo xam ne ku ñu njabar la maanaam ci sens ñoom bi ñu koy waxee parce que ñoom li ñuy wax mooy dañ ne euh, maanaam fii bi mu saxaree na boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wa ma ana bi mu saxaree na Euh, euh, wala boog minal musaxarina wa ma ana minal musaxarina maanaam bokkuma ci ñun njabar li muy tekki maanaam borom xam-xam yi dañuy wax ne mus maanaam ñenn ñi dañ ne ci saxara la jóge bi tekki euh, di lekk ak naan maanaam te loolu sikk nekkul ci ne maanaam ne duma nit non non loolu tekkiwul loolu. parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da doon lekk di naan loolu bokk na ci li nga xamante ne sax moom ñoom moom daf ko doon leeral carrément alxuraan ñëw na ci lu bari di leeral ne loolu du problème bi. d'ailleurs bi ñu yeneen sax yaay bi alayhi salaam bi ñu naan in antum illa basharun misluna yéen ay nit ngeen comme ñun waxuñu ne ñun duñu ay nit comme yéen dañ ne naan in nahnu illa basharun mislukum ñu nit ay nit lañ comme yéen voilà mais li nga xamante ne moom la yeneen ci alayhi salaatu wassalaam euh, njabar gi nga xamante ne moom lañ leen di moom la ñu jiiñ euh, moom la ñu maanaam moom la wax ne wa ma ana minal musahharin bu fekkente ni ci buntu njabar la bokk et que bi ñu wax bi bi ñu wax ne moom la na wax yonent yàlla Musaa alayhi salaam ci buntam la maanaam ne du ñu ko njabar li muy tekki rek mooy mooy waa yéeféeru Makka yi ñoo ko waxoon ne ko doo doo yow dañu da nga mel ni ku ñu njabar maanaam dañ laa njabar maanaam ba nga xamante ne lii ngay wax nii waxu ku waxu du waxu ku am xel. parce que dañ lay stigmatiser carrément mais loolu nag mënuñu utiliser lool ne njabar gi en tant que tel mënta ne loolu mënuñu ko utiliser comme argument li tax c'est très simple parce que bu fekkente ne dañ ne ko yow jinne da la sadd moo tax li ngay wax doo say wax wérul loolu wuute na wuute na ak ki nga ak fee nga xamante ne moom jëmmi njabar bi ci boppam la dàq du benn parce que fii duñ ko bëggoon wax pour wax ko ne ko rek sa wax yi ngay wax alxuraan yi ngay wax rek baaxut wérul duñ ko déglu parce que du waxu nit comme bi mu demee Taïf li ko waaj waxoon benn ci ñaar yi moo mën nekk mooy ne da wax dëgg bu fekkente ne li ngay wax yenente nga dëgg la man du ça veut dire que ne yow da nga maa sut trop wax ak yow bu fekkente ne li ngay wax du dëgg mooy ne yow da ngay expliquer da ngay kàcc te man kuy kàcc du ma wax ak moom bana maanaam lool mooy layu ñi nga xamante ne amuñu lay parce que loolu li muy tekki moom mooy lan moom mooy ala kulli xaalim du ma wax ak yow parce que nga wax dëgg du ma wax ak yow parce que danga maa sut te man mënu maa wax ak ku ma sut bu dee du dëgg mooy loo wax ko du dëgg te man ku dul wax ko dëgg du wax ak moom maanaam loolu moom mooy mooy du wax ak yow yeneen bi saa sax bi ñu ne dañ ñoom tamit bi ñu koy wax dañ koo njabar loolu ci buntu boobu rek lañ ci jublu woon wax ju mel noonu lañ ci jublu woon mais jublu woon ju woon ci ne jëmmi njabar bi nga xamante ne moom wax moom lañ dàq euh, mu des benn mbir moo xamante ne maanaam ci biir ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, gi ban effet la def njabar bi ñu defoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn effet rek la defoon mooy ne da doon def def le ne def na dara fekk defu ko mais loolu loolu yàqul dara ci message bi mu ngi mel ne rek mboolem lii dal nit day dal Yonent bi sallallahu alayhi comme feebar Yonent yi alayhi salaam maanaam jombul ci ñoom ñu feebar Yonent bi da doon feebar sallallahu alayhi am ay jafe-jafe am problème mu dépense da ka daan dal. danaan toog ñaari weer yu tegaloo yoo xamante ne ci kër gi amuñu lu ñu togg loolu da nga daan dal euh, wala ay feebar yii dal nit rek ci yaramam yooyu amuñu impact ci lan ci risaala gi amuñu benn impact ci risaala gi fii tamit noonu la demee mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko daloon noonu nekkul loo xam ne day am impact ci risaala gi lu tax. parce que amul benn aaya boo xamante ne dafa wàcc wala benn wax boo xam ne daf ko wax ne yàlla nee na lii fekk néewul loolu déedéet wala yàlla waxul lii fekk waxul waxul wax wax na loolu déedéet waaye lenn rek la ko doon def mooy da jàpp ne def naa dara fekk defu loolu kese moo ko daan arrivé kon loolu nag mënuñu ko dàqal yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu jumbul maanaam du loo xamante ne dañ naan day yàq le fekk que mu nekk yonent ci kaw loolu kon njabar gi mën naa ne maanaam njabar ñu njabar yenent yi alayhi salaam kon mën na ne rawatina ne loolu dafa am beneen mbir bu ci ne mooy le fait que mu daan yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu day daal di nekk tasliya maanaam euh, day dëfal képp koo xamante ne njabar dal na la képp koo xamante ne njabar nañ la rek euh, njabar bi am effet ci sa dund maanaam nga daal di am maanaam loolu war na laa mën a dëfal ne sagam yenent bi sallallahu alayhi wasallam na ko alhamdulilah bi yàlla defee ne am na au moins lenn lu yàlla dëppale sama dund ak dund yeneen tamit saa salaam ñu nuru maa ngi sant yàlla ci loolu nga wax loolu loolu noonu gis ne kat ah mais euh, njabar gi fenn maanaam bu euh, euh, léeg njabarkat yi dafa am benn mbir boo xamante ne duñ koy di sóoraale. mais na ko génne na ko génne. xam nga euh, njabar gi dafa am fenn rek koo xamante ne du ko impacté mooy di jëf lu baax bàyyi yu bon yi ah, di julli di woor nekk ci lu baax maanaam bàyyi bàyyi mooy yàlla yooyu noonu feeg njabar wu ñuy nit ba mu impacté ko rek mooy liñ ko njabar garaawul liñ ko def garaawul bi bon kay mooy liggéey yi nga xamante ne dañ koy liggéey nit ki di ko maanaam di ko xiir maanaam xiir ci lu bon maanaam dañ xabtal dañ naan xabtal dañ koo xabtal loolu moom moo bon mais yeneen yi ci des yépp du impact maanaam nitu yàlla nag boobu moo ko mënul dal nitu yàlla boobu du ko dal beneen bi mooy bi ngay bi nga xam ne day impacté ci jaamu yàlla ak digganteem ak boromam boobu moom du ko dal mais bi nga xam ne mën na impacté ci dundam loolu mën na ko dal ànd ak loolu yépp bu jàppee ci ñaari saar yi muy qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin dañ ko musal daañ ko aar euh, kon léegi nag ñu ñëw ci euh, saar bi ci boppam maanaam ci euh, firi li nga xamante ne moom mooy sóoratul falaq maanaam ñu tàmbalee ko ak sóoratul naas ñoom ñaar dañ leen di wax al mu'awwizataani ñaari saar yi nga xamante ne dañuy musalaate dañ leen di wax tamit al mushaqqiqataani ngir musal gi ñuy musal nit ci naafiq ñaari nga xam ne dañuy xaaj xar maanaam naafiq ci nit dañ koy xacc euh, ñaari saar la yoo xamante ne dafa am lu ñu lu ñu nuroo mooy ñoom ñaar ñëpp ñi ngi tàmbalee qul a'udhu bi rabbi te loolu partie bu njëkk bi daañ ci wax mooy ci qul bi daañ ci wax ci buñ njëkk see ci prix mi mais a'udhu ak bi rabbi euh, mooy dafay ëmb ñaari mbir mooy lu ñuy tuddee al isti'aada ak lu ñuy tuddee al bi bihi ak li ñu tuddee al musta'aadu minhu maanaam isti'aada mooy jëmmi muslu euh, al musta'aadu bihi mooy ci ki ñuy muslu al musta'aadu minhu mooy ci li ñuy muslu muy ñett mbir euh, ki ñuy mus musluwaay ci boppam maanaam mi ngi jóge al al awdu dañuy wax moo tax ñu naan maanaam euh, maanaam maa ngi muslu mi ngi jóge ci al-awzu mu nuroog al-lawzu moo tax dañuy wax al-liwaazu waaye tamit dañuy wax tamit al al-iyaazu maanaam mooy muslu muslu mooy euh, làqatu maanaam daw làqatu ci ginnaaw dara lu la musal fi nga xamante ne nag moom la jóge ci moom mooy euh, sutura man as-sitru ak al al ak al-luzumu maanaam ci ñaar yooyu lay lay lay le firi le pirmi bu dee sitru mooy sutura laqatu ngir ñu nëbb la suturaal la sàng la mbalaanu sutura loolu moom moo tax euh, am tool boo xamante ne ay garab rekk a ko wër ba nëbb ko ñu tuddee ko waz awwazun mooy tool boo xamante ne euh, li ko nëb maanaam garab moom moo tourné tourné tourné wër wër wër wër wër wër ba nëbb tool bi yépp mu nekk lépp lépp lépp lu lu lu lu lu lu lu naat euh, ngir lan ngir ne ki nekk ci biti du ko gis du gis li ci biir moo tax ñu tuddee loolu awwazun bu fekkente ne nag euh, te muslu nit buy muslu maanaam li naan musluwaay wala muslu nangam yooyu ñuy wax. ah nit day muslu day muslu muslu ngir tata lay doon ah, ak tax mooy euh, forteresse day nekk forteresse boo xamante ne bu nekkee ci biir duñ ko mën a laal bu dee alluzumu nag euh, moom mooy takkoo ngir ni ci ki ngay làqatu ci ginnaawam da ngay takkoo ak moom ngir. bañ musiba bi la bi bi nar a yegg si dal sa kaw loolu moom moo tax mu tudd euh, al al euh, awzu loolu moom moo tax d'ailleurs li nga xamante ne moom mooy euh, yàq bi nga xamante ne moom moo ci yàq bi te mu naqaree dindi ya ak yàq bi loolu ñu tuddee ko awzu ci arab maanaam ngir dañoo takkaloo dañoo lëkkaloo bu boobaa li nga xamante ne kon moom mooy muslu kon boo musloo ci yàlla da ngay daal di takkook moom ci anam goo xam ne ne moom dalay surveiller dalay téye ah, léegi nag cosaanu baat bi da ngay gis ne borom bi subhaanahu wa taala bi muy digal yeneen bi sallallahu alayhi ne ko deel muslu comme par exemple bi mu naan ko ah, fa iza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim wala fa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim Ah, wala innahu huwa samiul alim booy muslu booy booy jàng alquran sooy jàng alquran fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi na nga sàkkoo muslu ci yàlla maa nga gis ne daf ni ko na nga sàkkoo muslu maanaam mu dugal alif ak siis ak taa ci diggante bi. Ah, fi nga xamante ne moom la koy wax tamit naan bu fekkente ne maam mu musal la ci seytaane fi nga xamante ne tamit la ko doon wax naan ko su fekkente ne seytaane dafa am dara lum lay maanaam daf lay cuq di la jéem a yàqal léegi léegi léegi kon na nga gaaw làqatu ci ginnaaw yàlla maam na nga gaaw sàkku yàlla mu làq la voilà fasta'iz billahi moo sàkkul yàlla mu làq la alors que euh, moo tax loolu moom moo tax ñu naan isti'aza maanaam sàkkoo muslu ci yàlla mu làq la ñu bàyyi xel nag ne yenent bi sallallahu alayhi wa moom buy répété loolu du wax ne astaizu billah mënoon na ko maa ngi sàkku yàlla mu musal ma déedéet mais danaan a'udhu billah dem naa làqatu ci yàlla ñaar yooyu nag am na différence bu dee Euh, jéggalul yàlla fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiru istaghfiru sàkkul jéggal yàlla da ngay dem nga ni astaghfirullah maa ngi sàkku jéggal yàlla loolu la ah alors que bi mu ne ko fasta'iz billahi sàkkul yàlla mu làq la waxul ne yàlla maa ngi sàkku nga làq ma déedéet dama ne maa ngi ñëw yow yàlla làqatu sa ginnaaw maanaam loolu moo gën gaaw moo gën moo tax kàddoom yëpp day wax a'udhu billahi ah a'udhu billahi minash shaytanir rajim a'udhu maanaam boo xoolee eh, ñaan yi yëpp yeneen bi buy wax a'udhu da maam lay wax maanaam maa ngi sàkku yàlla mu musal maanaam maa ngi làqatu ci ginnaaw yàlla parce que tout simplement ne yàlla musal ma yàlla maa ngi sàkk nga musal ma nga dem ne yàlla làqatu naa sa ginnaaw moo gën a gaaw moo gën te moo gën a moo ëpp moo gën a kawe moo gën a kawe parce que danaa yàlla maa ngi sàkk nga musal ma loolu mooy da koo ñaan mu musal alors eh, man de dem naa muslu naa mucc dem naa muslu ci yàlla maanaam làqatu naa musal ma loolu moo ëpp moo ëpp moo maanaam moo gën a jotale loolu nag sentiment la boo xamante ne nit ki moo koy dund maanaam dem na maa ngi làqatu ci ginnaaw yàlla loolu ñaare ki muy arrivé mooy ki nga xamante ne conscient ci na ci danger euh, tey boo àndee boo dee dox jekki-jekki benn xaj daw nga gis xaj ndam xaj boo xamante ne day daw euh, di yuux ba pare jëm la di la jëm ci si yow ki ko moom nekk nii ci wet gi nga ne ko ah sawaay teeg maa ci xaj bi ak nga daw làqatu ci ginnaawam bi gën a efficace mooy nga dem làqatu ci ginnaawam moo gën a efficace moo gën a sawaay teeg maa musal ci sa xaj bi déedéet yow boo làqatoo ci ginnaaw xaj bi rek mucc gi day gën a gaaw a yomb beneen bi ci des tamit moom mooy boo làqatoo ci ginnaaw xaj bi bu ci ginnaaw borom xaj bi plutôt Euh, loolu yëg-yëg la maanaam dem làqatu googu ngir mucc loolu yëg-yëg la buy nekk ci nit loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom lañ ko mën a melal mooy ki ki nga xam ne ne yëg-yëg googu mi ngi ci moom maanaam moom am na sentiment ci ne danger am na wala mës nga dund lu mel noonu sinon ku bokkut ak loolu rek doog ko mën a wax doog ko mën a xamal euh, al kon mooy ak mucc maanaam mooy sa mooy làqatu wuute na tuuti nag ak allawzu allawzu tamit làqatu la waaye fi mu al alawzu ñoom laam ak ayin bi rek leen wutale euh, ay ayin maanaam foo fekk ayin bi ayin ci ci baat yu nuroo baat maanaam xaraf boobu day tegtale day tegtale euh, cosaan maanaam day tegtale cosaanu mbir yi maanaam mooy mooy dem làqatu di delluwaat ci cosaan bi ngir mën a mucc ci musiba bu la nara dal loolu mooy alawzu alors que alawzu moom mooy làqatu maanaam ci ginnaaw mais ngir mën a jot xéewal gooy bëgg lool moom moo dàq moom moo wutee alawzu ak allawzu boo ne aluzu comme fi imaam Busayri di wax euh, rahimahullah bi mu naan radiyallahu anhu mu ne yaa akramal xalqi maa lii man aluzu bihi siwaaka inda hululil haadithil amami yow mi nga xam ne yow yaa gën a tedd ci nit mbindeef yi aw ci ko ne gannaaw ku may làqu maanaam ngir mën a am xéewal yu mag yi ku yow kañ bis bi nga xamante ne ci la xew-xew bu mag bi di amee mooy yowmal xiyaamati maanaam yowmal xiyaamati su ma ci bëggee texe ci sa gën ci yow laay ñëw maanaam loolu kon moom mooy damay dem ci moom ngir am njariñ waaye alors que bu dee awdu maanaam da nga naan a'uuzu billaahi nga ne mina shaytaani rajiim par exemple dinañ ñëw ci bu ñu yegsee ci min sharri maa xalaqa yeneen bi sallallaahu alayhi wa ay mbir yu bari yoo xam ne ne dafa koy musu sàkk borom bi subhaanahu wa may ko ak mucc ci yooyu ngir ne ay mbir la yoo xamante ne euh, dañoo làmboo xeetu mbon maanaam ak xeetu coono ak xat-xat ak musiba mu ne euh, kon aaya yooyu maanaam ci ki ñuy muslu nag léegi mu des kon wax nañ lan mooy muslu léegi mu des ana ci kan la ñuy muslu ki ñuy muslu nag moom mooy yàlla ndax du dagal ñu muslu ci keneen ku bokkul ak yàlla déedéet boo ne a'udhu billahi nga ci mën a teg maanaam ci yàlla ngir lan am na nag ñu njëkk ña maanaam ci ya maanaam ba ba léegi sax ñu nekk ci jaahiliya dañ koy def maanaam ceddo bi ak ñu mel ni ñoom mooy ne euh, comme li Alxuraan wax ne wa annahu kaana rijaalun minal insi ya'uuzuuna bi rijaalin minal jinni fazaaduhum rahaqa mooy ne am na ci ay góor ci jinne yi ci nit ñi ñoo xam ne dañuy muslu maanaam dañuy làkkatu ci ginnaaw di muslu ci ay góor ci jinne yi loolu nag daf leen di yokk ak yi ak ak pertange kese seen mbir day wàññeeku ak doyade maanaam ngir lan maanaam ngir euh, seen mbir day yàqu ndax bàkkaar bu rëy la leen di jural loolu jural leen ak wàññeeku Euh, moo tax bu ñu naan musluwaay tamit il ñu xam lan la ñu war a mën a musloo du n'importe quoi ak n'importe lañuy ñuy yàlla la lu mën a musuloo boo xoolee al hadith euh, yi ñëw yëpp dangay gis naan a'udhu billahi min daal di wax nangam wala a'udhu bika min nangam yàlla maa ngi muslu ci yow ci nangam maa ngi musul ci yàlla ci nangam ah maa ngi làq ci ginnaaw yàlla ngir mu musal ma ci nàngam yooyu ngay dégg wala a'udhu wajhillahil karim wa bi kalimatihi tammati maa ngi muslu ci jëmmi yàlla ju tedd ji ak tamit ci kàddoom yi nga xam ne mooy yu mat yi wala a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi ah maa ngi muslu ci kat ci teddaangi nooteelu teraanga yàlla ak kattanam d'ailleurs loolu bokk na ci liy tegtale ne kon dañuy mën a muslu ci yàlla dañuy mën a muslu ci turu yàlla waaye dañuy mën a muslu ci melo yàlla te du dagan ñu mën a muslu nag ci leneen lu dul yooyu maanaam moo tax bu ñu naan musluwaay nit day wut musluwaay du dagan nit ki di jël lu tuddee lu ñu tuddee li yeneen bi sallallahu alayhi tuddee ak tamaam mooy euh, ay reen ay sunguf ay béjjën béjjënu ah waaw eh, eh, eh, reenu ñambi ah béjjënu ganaar ah ak yooyu noonu waaw poftan <laughs> yow xam nga affaire yi <laughs> ay ay ay ay ay salaan maa ngi gis naa yële benn ci benn euh, euh, vidéo quoi ci ci benn sëriñ maa ngi gis waa ji bi muy ñëw di def reportage mi ngi naan ndey nag yegsi nañ ci dëkk bu tedd bi nanga wax yooyu quoi daal daal dugg <laughs> di wane benn euh, sëriñ moo entre guillemets muy def <laughs> muy muy wax naan garab gi maanaam émission bi ñu mu tudd maanaam ci suuf ni ñu intitulé vidéo bi mooy garab gii de ay eh, maanaam ñu bari de ñu nanguwuloo wax njariñ gi mu am gars yi ndek na ci kanamu garabu salaan lañ dem salaan waa naan salaan gis nga nii boo ko defee nii nga def ko nii dagg ko nii day def nii maanaam wax a wax a wax maa ngi gis benn waaye ci suufu commentaire mu ngi naan ko saa waay njabar dong nga fi jàngale <laughs> waa ji kat ab sëriñ la de maanaam bon sëriñ ñi ñuy wax sëriñ voilà mais lu yéeme la ah yooyu yëpp mënuñu cee muslu képp kuy muslu da ngay muslu ci yàlla parce que soo musloo ci leneen lu dul yàlla wala ci keneen ku dul yàlla du la mën a musal ngir ne moom ci boppam faqiir la maanaam mooy dafa aajowoo dafa nécessité la dafa am maanaam moom ci boppam daa am ay soxlay boppam yoo xamante ne mënu koo faj te lu ma lu mënul la loolu moom moo tax ñu bari di dugg ci bokkaale ci di musloo ci yeneen yu bokkut ak yàlla wala turu yàlla voilà lépp lu ñuy muslu daa war a nekk maanaam ci yàlla la ñu war a musloo wala ci ay turam wala ci meloom euh, moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam yi mu jàngale yépp ne dañ koy muslo boo xoolee même bu amul baatu a'udhu di nga gis ne ci turu yàlla rek lay dellu wala ci yàlla comme masalan fi mu naan bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul daan ne kenn du xëy wax ko ñetti yoon lu dul yàlla dara la fegal ba ngoon dana la aar ba ngoon kenn du gontu wax ko lu dul ba keroog ngay xëy yàlla danay aar ñetti yoon mooy bismillahi allazi la maanaam ci turu yàlla laay wax allazi moom yàlla mi nga xam ne laa yadurru du lor maas mi ànd ak turum shay'un dara fil ard ci suuf si wala fi samay du caagan ci asamaan si woowa samiul alim moom mooy kiy dégg moom mooy ki nga xamante ne moom moo xam lépp kon di nga gis ne lan euh, di nga gis ne turu yàlla rek la fi wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam feebar na Seydina Jibril alayhi salaam ñëw di ko mocc daan ni ko bismillahi urqiika wallahu yashfika min kulli adan yatiika am na ci beneen riwaaya min kulli daa'in yatiika min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin idhaa hasad bismillah ci turu yàlla urqiika laa lay mocce wallaahu bur yàlla nag yashfiika moo lay saafara min kulli adan ci bépp lor wala min kulli daa'in ci bépp feebar ya'tiika bu la dikk la min sharri nafaasaati fil uqadi ci tamit moo lay musal ci ñiy wol ci pas-pas yi maanaam ñiy fas ñiy wol wa min sharri nafaasaati fil uqadi wa min sharri hasidin iza hasada ak ci loru musiba iñaan kat ki iñaan ki jamono ji muy iñaane d'ailleurs loolu bokk na ci liy te ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam effectivement li ko daloon noonu jabar la woon parce que sinon doonu toon wax ñi fas doon woon tudd fas fas yi parce que fas fas yooyu ñu tuddoon fas fas yooyu lañ defoon euh, lañ lañ defoon Euh, puso euh, yi kon euh, mais bu ñu xoolee tamit wax jooju mooy dañuy gis ne turu yàlla rek moo ci nekk amul leneen lu ci ne lu dul turu yàlla kon loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne képp kuy muslu maanaam ci turu yàlla nga mën a musloo wala ci alquran maanaam bi nga xamante ne moom kàddu yàlla la ci muy meloom subhaanahu wa ta'ala Euh, wax ji nga xamante ne maanaam wala boog mu nekk lan meloog yàlla meloog borom subhaanahu wa maanaam comme bi izzatillahi wa qudratihi bi wajhillahi karim bi kalimatihi tammat ak yu mel noonu léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom lañuy ñuy muslu al musta'aadu minhu euh, loolu bokk na ci maanaam ci lépp loo xamante ne maanaam bi ko gën a définir mooy ci sóoratul falaq ndax sóoratul falaq dafa ne min sharri ma foofu la njëkke moo tax yi ñuy musloo yëpp yenent bi sallallahu alayhi yi ñuy gis ne moom daf ci daan muslu yëpp day delluwaat ci lor googu mais loolu daañ ci ñëwaat insha allahu taala bu ñu yegsee ci min maa ma kon aaya bi dafa ne xool waxal ne maanaam boobu mooy aaya bu njëkk bi a'udhu maa ngi sàkku maa ngi maa ngi muslu maa ngi làqatu bi rabbil falaq ci boroom al falaq maanaam boroomu xar bi daal falaq mooy xar loolu nag daan ñëw ci lan lay tekki maanaam la fant dinañ ñëw ci lool lu muy tekki euh, kon gis nañu baatu léegi qul mooy waxal maam ci qaala la jóge bi tekki wax na yaqulu dana wax qawlan ak wax qul waxal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf koy wax mu wax moo tax léegi nag laaj bi moom mooy mais su fekkente ne da ngay jàng kon saar yooyu est-ce que du waroo rek boo bëggee muslu doo wax rek doo ñëw rek daan ne a'udhu bi rabbil falaq maanaam au lieu nga naan waxal qul parce que bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bu yàlla ne buñ la qul subhanallah wala ah wala fasabbih bihamdi rabbika maam da day subhaanallah rek lay wax du wax du wax waxal subhaanallah euh, wax jooju nag Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu laajoon na ko Yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu saxee ci saxee bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma ne innamaa qiila lii innamaa qiila lii fa qultu man daal dañ ma wax nii waxal nii ma wax te loolu dalil la tamit buy tegtale ne ñaari loolu ay saari alquran lañ ndax dañ ni ko waxal moo tax mënul dindi baatu waxal boobu parce que waxu alquran la qul a'udhu bi rabbil falaq moo tax nga xam ne day wax ne moo tax booy tàmbali booy jàng yooyu tamit doo ñëw daan ni comme xul bi di moom dama koy dindi waxal rek lay tekki léegi damay ñëw daan ni a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma déedéet da ngay waxaale xul a'udhu bi rabbil falaq yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nii lañ ma waxee ma wax sayyidna Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu tamit daan ni ñu nit di comme yonent bi sallallahu alayhi dañ ñu ko waxal rek mu wax ñu noonu dong la ñuy waxe moom amul lu mu ciy yokk amul lu mu ciy loolu tamit dalil la buy tekkale ne alxuraan mu'jiz maanaam dafa yéeme parce que liy wane ne mu i'jaaz am na ci moom mooy lan mooy su doon ne waxu keneen la dañ naan ko li nga wax du waxu nit parce que dañ ne la waxal nangam nga naan waxal nangam ah. comme gone yooyu gone yi doon théâtre ne ko Cheikh neel baax mu ne Cheikh neel baax am loolu nga ci Cheikh Delba mais Cheikh Delba maanaam dañuy gis ne wax ji wax du yan loolu wax ju yanu maanaam waaye alors que buñ nee maanaam maa bu ma nee la buñ nee Cheikh neel ba da ngay dindi Cheikh ak neel bi teg ko ne daal di baax maanaam fii xale yu ndaw yi sax boole ko waxee loolu lañu def maanaam kon buñ nee qul a'udhu bi rabbil falaq waxal ne maa ngi làqatu ci gi boroom. xar bi mooy alfalaq bu boobaa su doon ne du alquran ba pare su doon ne alquran du lottal gaa yi kon loolu ñëpp dañuy jàpp ne wax ji yaanuwul maanaam waaye li muy alquran la moo tax mu lottuloo ñi nga xamante ne ñoom ñooy bulaxaaw yi ak fusaxaaw yi euh, kon bu ne Eh, maa ngi sàkkoo muslu bi rabbi ci boroom boroom baatu rabb turu yàlla bu yéeme la rabb parce que tur la boo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam baatu rabb dafa jógee ci ñaari fir ñaari wax la jóge bu njëkk bi moom mooy at tarbiyatu mooy cosaanam maanaam étymologiquement baatu rabb mi ngi jóge ci at tarbiyatu ak ar rabbwatu ñaari ñaar yooyu ñooy étymologie bi ak tarbiyatu lu muy tekki mooy yar maanaam yàlla moom moo yar mbindeef yi loolu lu muy tekki moo leen jëlee ci ñàkk am indi leen ci am ba pare évolution yi yépp ci état bu am yépp moom yàlla moo leen di toppatoo comme ni nga xam ne nit ki noonu lay amee doomam jur ko ba pare di ko yar état bu évolution bi mu di ko toppatoo maanaam yàlla borom subhaanahu wa ta'ala maanaam nit ki di muy saxalee benn garab di ko arroser di ko toppatoo di dàq lépp loo xamante ne lu koy lor la mu dàq ko bu gisee ñax moo xamante ne ah day sax ci wet gi mu dindi ko bu gisee lan maanaam léeg-léeg mu def ci engrais wala tos ah euh, euh, ba pare ñëw di ko arroser di ko toppatoo di ko surveiller di ko xool muy màgg. loolu moom mooy loolu mooy bi mooy yar éducation borom bi nag subhaanahu wa moom mooy moom moo yoral loolu mbindeef yi amul ci mbindeef yi koo xamante ne boroom bi subhaanahu wa amalu la déedéet moom yàlla moo amal ñépp ba pare bi mu koy amal daf koy amal ci tàmbali amul kenn ku ko amal avant moom rekk ko amal indi ko génne ko ba pare muy évoluer petit à petit état bu évolution yëpp tamit yàlla moom ci boppam moo ko toppatool nit ñi moo ko toppatool mbindeef yëpp. voilà jamono jii ñun ñu toog képp kenn ci ñun euh, borom subhaanahu wa taala maanaam sa système immunitaire borom subhaanahu wa moom moo koy toppatoo xam nga yow fi mu toll boo jiyee microbe bu duggee ci biir rek nga gis gaa yëpp nekk seen garde armée bi daal di génn ñuy xeex. yow yaa ngi toog fi nga toog yëgoo ci dara mais yàlla moo déclenché loolu yëpp ñu dem jàpp waa ji def phagocytose su ma juumul noonu lañ koy waxee ah daaj koy éliminer génne ko ci yaram bi ah voilà loolu laal yëg ni lii laal naa ko parce que système bi mooy daw moom mooy moom ngay kii nga yëg ne eh, lii laal naa nangam mu dee danger la nga yëg ko parce que yàlla moom mooy doxal loolu maanaam lépp lenn ci ñun yàlla moo ni koy doxalal ah, moo tax tarbiya maanaam yar éduquer nekk li nga xam ne mooy teraange gi gën a rëy boo xoolee saar bi njëkk ci alquran mooy fal suratul fatiha bi muy tàmbali alhamdulillahi rabbil alamin la tàmbalee ne yàlla moom mooy rabb maanaam mooy yar mbindeef yi moo leen jëlee fiñ ci ñàkk am indi leen ci am di leen toppatoo ci seen processus yëpp ba keroog ñuy egsi ci cëppaandaw gi loolu yàlla moo ko defal mbindeef maanaam mooy yar gi. saar yi mujj noonu la tàmbalee maa ngi sàkkoo musu ci kii yar nit ñi xam nga xulaasu bi rabbil naas loolu day tegtale la kër ni li gën a mag. li nit mën a may nit mooy yar amul lu gën a màgg loolu éducation tette ko teg ko ci yoon soril ko li koy yàqal wan ko li koy jariñ teg ko ci loolu mooy li gën a màgg li ñuy defal nit ah, yàlla nag moom moo yar kon mbindeef yi moo tax tarbiya ci loolu la jóge moo tax loolu dafa am ci lu mu lëkkalool mooy mooy moo tax ñu naan ko mooy al muslihu maanaam baatu rabb day tekki al muslihu mooy kiy yéwénal di defar maanaam di réparer lu nar yàqu parce que loolu tamit yàlla moo ko toppatoo beneen bi ci des tamit moom mooy rabb day tekki al malik al mooy borom propriétaire comme ni naan rabbu daar borom kër gi voilà voilà ci benn ci firiwul waxu yent yàlla Yuusuf bi alayhi salaam innahu rabbi ahsana maswaaya moom de sama rabb la maanaam dafa rafetal sama dëkkuwaay maanaam mooy buur bi ni mu ni mu mu rafetalee Aziz bi maanaam laa bëgg a wax ni mu rafetalee sama dëkkuwaay ba ma nekk ak moom ci anam gu rafet ci dëkk ci kër gi attanuma nag quand teraanga gu toll noonu ku ma ko defal mooy am lu may seq ak soxnaam mag maanaam loolu moom yo xalaat moom euh, euh, rabb dafay tekki as-sayyidu sang ki nga xamante ne mooy toppatoo seeni mbir waaye tamit moo leen yilif nekk ki nga xamante ne moo leen di euh, mooy seen sang bu fekkente ne rabb dafa jóge ci beneen racine bi biy tekki ar-rabwa maanaam bi nga xamante ne mooy ci beneen cosaan bi étymologie bi mooy rabwa rabwa li muy tekki mooy ak tund maanaam lu yëkkatiku mooy dun parce que lu tax parce que yàlla moo féete kaw mbindeef yi moom leen noot leen mën di def lu ko neex te kenn du ci mun dara kooku tamit mooy ar-rabb maanaam ñu gis ne kon baatu rabb buñ ko xoolee ni muy firi ñu xool li ci wër yër yëpp dinañ gis ne pour firi ko ci benn baat kese day jafe day tontu beneen laaj bu ma kenn ci mbokk yi tontu ah, ah ko laaj kuy firi kuy kuy jullee alquran bu ñu traduire est-ce que mën na ne sikk nekku ci ne mënta ne parce que benn pire benn bi problème bi mooy maanaam ne serait-ce que ci niveau zahir bi ñu ne maanaam boo jëloon tey baatu rabb noo koy firee ci benn baat boo xamante ne dalay leer ni baat bii moom loolu lay tekki mënta tekki leneen en fait amul équivalence parce que baatu rabb lii yëpp la ëmb mooy ki moom nit ñi mbindeef yi moo leen di yar di leen topp ci seen évolution mboolem processus yi ah du début à la fin ba pare caractère yi ñu amee mu def ko ci ñoom soril leen lépp lu leen di lor di yéwénal seen ay mbir di leen réparer lu ci nar a yàqu ba pare nekk seen sang tiim leen yilif leen maanaam loolu yëpp benn baat boo ko bëggee fir yi benn baat benn baat day xaw a jomb li nga mën nag mooy ne benn baat bu ko jege moo tax firi bi firi alxuraan bi tout le temps day approximatif à part bu nekk lu ñu leeral te même buñ ko leeralee du des dina des tout le temps ay maanaa yu ne yuy des moo tax rab bu tur tur boobu ni mu tollee noonu ni mu melee noonu moo tax mu am ñu bari ci borom xam-xam yu jàpp ne moom mooy ismullahil azam maanaam tur yàlla bu gën a mag bi baatu rab boobu la parce que dañoo gis ne tamit ne yi mboolem yenent yi alayhimu salaam dañuy ñaanee baatu rabbana ak rabbi buñ demee ba nekk ci seen situation yi gën a baatu rabb la ñuy jëfandikoo rabbana voilà voilà ah wa qaala nuuhun rabbi laa tadar ala al ardi min al kaafiriina dayyaara non ci maam Adama la tàmbalee ak maam Hawa alayhi salaam bi ñu leen di wàccee àjjana daa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal xaasiriin rabb lañ tàmbalee moom lañ ñaane yàlla yent yàlla nuuh alayhi salaam rabbi laa tadar ala al ardi min al kaafiriina dayyaara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara ah am na rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wal muslimina wal muslimat wala du noonu wal mu'minina wal mu'minat wala al muslimina wal muslimat la wal mu'minina wal mu'minat ah seen na wala tazidi zalimina illa tabaara voilà Ah, moom Ibrahima alayhi salaam rabbi inni askantu zurriyati fii waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu as-salah maanaam nga gis ñoom ñëpp rabbana lañ doon ñaane ah voilà maanaam nga gis ne. Ah, inna rabbi la sami'u du'a voilà ak euh, maam nga gis maam bu ñu xoolee yeneen yi jarul ñuy di ñuy continuer ci détail mais yeneen yi yëpp alayhi salaatu bu ñuy ñaan baatu rabb boobu la ñuy jëfandikoo ba ci yent yàlla Isa alayhi salaam bi mujj laataa yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama' voilà maanaam ainsi de suite maanaam dañuy gis ne kon baatu rab moo tax lu bari ci borom xam-xam yi rahmatullahi jàpp ne ismullah al jarul nga koy wër boo ko bëggee gis mi ngi ci début wu Fatiha bi noonu mooy rab moom moo nekk tam ci fin wu alxuraan bi mooy rab te ci biir alxuraan bi tout le temps dafay dellu siwaat mooy tur yàlla boobu mooy rabb parce que justement maanaa bi mu yor boo ko xoolee di nga gis ne boo comprendre maanaa bi nga teew la ko boo ñaanee yàlla ci maanaa yooyu mu da sax si sa xol da yàlla da la koy nangul moo tax na qul waxal ne a'udhu maa ngi sàkkoo muslu bi rabbin bi rabbil ci boroom al maanaam rabb wax nañ ne ma boroom lañ koy firé mais Euh, maanaa yi mu yor gën na yaatu loolu comme ni ñu ko gisee. alfalaq nag xam naa ci la ñuy jeexal tey dañ ndax euh, introduction bi moo xawoon a gudd mais jotaay bii di ñëw amaan nañu jeexal ci saar bi insha allah euh, alfalaq mooy xar borom xam-xam yi rahmatullah wax nañ ci wax yu wuute wax bu njëkk ji moom mooy ne alfalaq muy suba suba bu xar maanaam su suba gi buy xar borom subhaanahu moom mooy xar lëndëm gi comme si da gis ne mboolem lëndëm mooy symboliser yi nga xamante ne mooy yi ñuy ragal yi ñuy tiit yi ñuy jaaxal suba gi xar fuuf ah nga gis leer ñëw nit ki nekkoon ci problème wala mu nekk ci benn labyrinthe xamul lu muy génnee ci labyrinthe bi rek borom bi xar fiw fendre affaire yi rek lan solution yi ubbeeku mooy alfalak waaw ah, borom subhaanahu wa ta'aala am na beneen ci wax ji mooy maanaam mooy faa xar suba gi ah, am na ci beneen ci wax yi ñu ne falaq comme li Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhuma imaam Tabari soloo ko ci moom rahimahullah ci tafsiram bi ah, imaam ad-Daylami itam soloo na ko ak Ibn Mardawayhi rahmatullahi alayhi mais ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ne alfalaq benn partie la ci safara boo xamante ne safara ci jëmmi boppam day muslu ci place boobu après nag ci lañu wuutee ndax kër la wala euh, garab la bu nekk safara wala ab teen la bu nekk safara ñett yépp wax nañ boo xamante ne safara ci boppam day muslu nanaan yàlla maa ngi lay mus maa ngi ñaan nga musal ma ci falax yeneen parti safara yi ci kaw loolu dañuy gis ne kon falak kon boroom falak boobu maanaam mooy musiba bi gën a rëy bi mën a bi bi nit mën a ne mooy falak boobu kon nag yàlla maa ngi muslu ci moom mi moom falak boobu te yor ko bu ma mënee musal ci loolu mooy mën na maa musal ci lépp lu nekk ci musiba beneen euh, maanaa bu falaq am moom mooy euh, liy xar ci bépp mbir borom subhaanahu wa ta'aala na faaliqul habbi wan nawa faaliqul isbah borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy faaliqul habbi wan nawa moom mooy xar euh, pepp ak saal moom mooy xar suba yi am pepp doom germe bi doom euh, pepp euh, grain wan na waa ak saal saal mooy comme ñoom mango yi ñu am ah waaw mooy noyau yàlla moo koy xar imagine ngeen ni sa pepp boobu moom la yàlla di xar mooy jur garab gi imagine ngeen gi saal boobu yàlla di xar moom moo jur garab gi ba pare boobu bu ci juree bu juree garab gi garab googu noonu day daadi am yeneeni fruits mooy ne kon maa ngi muslu ci kiy def loolu moom bi nga xamante ne moo mën a jël lu tuuti lu kenn gisul loo xamante ne kenn xamul lu mën a jariñ jàpp ne sànni rekk ci yey mu xaree ci mboolem lu baax génnee ko ci kon situation bu mu mën a nekk ngi sàkku ci yàlla boobu moom musulman mi def loolu mi man loolu maanaam bu boobaa rek déjà dès le départ da ngay daal di commencer gis euh, maanaam màggaayu saar bi parce que dangay gis ne ndekete kiy xar lépp di rek la moo tax falaq ci bépp mbir moo koy xar mooy al falaq mooy ki xar mooy mooy xar gi yàlla di xar digg maanaam euh, réalité yi ba dëgg di tàqali koo ak lu baax di tàqalikoo ak lu bon lu lëndëm di tàqalikoo ak lu leer loolu mooy li mu xar mooy al falaq moo tax ci àdduna bi yëpp dañuy gis ni falaq di am di def situation boo nekk falaq am na fa lu blocus bi rii rii rii xamal ne yàlla mooy boroom falaq mën na ñëw xar affaire bi lépp ubbeeku njariñ yëpp juddu comme ni muy mën nañu fa xoolal mu nii nii ni euh, euh, yent yàlla Moussa sax bi mu dóoree xeer bi xeer bi la dóor mu génn ay bëti ndox gisoo leen montagne yi loolu bokk na ci kéemaan yi mooy montagne le fait que muy jur def le fait que fleuve bi maanaam te fleuve buñ ko waxee mooy xeetu niñ naan deer sew ndee yooyu yëpp maanaam li ci gën a mag mooy fleuve mooy bi ci gën a mag dex mooy mooy bu ndaw bi lac wala rivière mais bi ci gën a mag nag mooy fleuve mooy dex te ci montagne bi la yàlla montagne bi la yàlla di xar dex génn dem daanu ji géej dem tàbbi géej loolu lu yéeme la loolu nag kii yàlla mi mën a xar loolu yow moom bul nekk ci benn situation ba jàpp ne yàlla mënta xar affaire bi génne lii gis nga ndox moom yëpp mu génne xoolal yent yàlla Musaa sa salm yatam bi ñëw ba ci kanamu géej gi daf ko dóor mu xar fi muy jaar wow koŋ mu daal di jàll dem moom ak gaayam ñu mucc ci Firawna moom mooy parce que lan moo tax parce que boroom falaq rabbul falaq la wóolu woon rabbul falaq moo moo moo def secret boobu moo tax da ngay wóolu rabbul falaq moo tax nit mënta nekk ci benn situation boo xam ne rabbul falaq nu fa intervenir amul nit mënta nekk ci jafe-jafe bu rabbul falaq mënta ñëw ay mbiru nit mënta tëju ci anam boo xam ne rabbul falaq mënul ñëw intervenir defar affaire loolu moom moo tax nag dañuy gis ne ci aaya bu njëkk bii rek déjà ci saar bi dañuy daal di tàmbalee gis nekkat bu ñu war a làqatu nañu làqatu ci rabbul falaq parce que moom rek moom moom lañ mën a làqatoo mais tamit làqatu dëgg-dëgg dañ ko war a incarner parce que yàlla ñi muy nangul mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi yëg ne dañoo aajowoo te lii mënta ñàkk mooy mooy mooy li li alquran naan afaman yujibul mutarra iza daahu yakfi su'a xanaa du yàlla moom mooy nangul ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi loru nekk situation de nécessité exactement baat boobu la situation de nécessité maanaam lii bu amul làmbaay ñaaw musiba dal na ma yàqu naa yàlla rek laa yaakaar situation boobu bu ci sa xol nekk yàlla dalay nangul loolu moom moo tax euh, fa iza rakibu fil bahri la man tad'una illa iyyahu ñépp ñoo xamante ne dañu yéeféri moom lañ doon ñaan ku nekk ñu naan sama lii sama laa ku nekk di am ku muy yaakaar ak lu muy yaakaar bu ñu demee ba ca géej ga géej ga sàmbara ñu ne géej gi dafa mer moom yàlla rek la ñuy yaakaar moom rek la ñuy wow waaye fa lamma najjaahum ilal barri fa idaa hum mushrikuun bu leen bu ñu demee nag ba ci ba ca jiiri de nag commencé bokkaale waat mais li tax yàlla di dimbali yéeféer ci situation boobu mooy situation mooy ittiraar boobu maanaam la fait que mu am sentiment de nécessité bu nekk ci moom c'est comme ab yéefir la yàlla nangul ci situation boobu waaye mais waxuma laa ko mais jullit moo tax secret ñaan secret wu ñaan lenn la gis nga gars yi bëri wax sax lii mooy secret yi nangu ñaan lii day joxe ijaaba gis ngeen kaay leen moo wax leen secret ñaan loo xamante ne loolu moom foo ko foo ko expérimenté ñaan gi nangu xam ngeen lan la mooy moment bi ngay ñaan nga écarte idée yépp ci sa bopp yépp dindi ko nga jël nga concentré wu ne da nga nekk ci kanamu yàlla et que da ngaa lool maanaam da nekk en situation de nécessité situation teewlu googu soo ko defee moom jamono jooju moom profitool moo tax ñaan euh, buy gudd. du profité pour ñi nga xamante ne seen teew lu bariwul ñaan bu gudd du jariñ lu bari teew du jariñ lu bari ñi nga xam ne ñoom seen teewlu dafa jafe ku sa teewlu jafe ci saa si ngay dóor affaire bi ngay wax mu jeex ku guddal di tari tari tari tari tari yu yu climatique yooyu déedéet secret ñaan loolu la ah. même léeg-léeg nit danaan par exemple bërëb sàngam bu ma fa demee lu ma fa ñaan am ko xam nga lu tax parce que justement moom dafa am maanaam bërëb boobu bu fa demee day teewlu ba pare jàpp na ne comme yàlla da koy nangul wóolu na ko concentration bi muy def loolu moo koy may moo koy nangu ah mais du bërëb bi mais moom comme que loolu daf koo yaakaar dafa yaakaar ne foofu lay amee moo tax moom muy soxla di dem ba foofa pour mën a am naan ñaanam mën a nangu mais feneen foo mën a nekk jëlal sa xol rek nga aj ko ci yàlla ci saa si rek nga dóor li dóor mais ci saa si nga dóor ko ñaan nga nangu waaw léeg-léeg nga gis nit ku ku lay ku ku koo xam naa waaw ñaanal ma ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak wax lu bëree bëri nga daal di teewlu ne ah, yal na la yàlla fajal sa aajo mu jàpp ne ñaanaloo parce que moom pour moom pour moom dangaa waroon a di tàllalal nga tari tari tari tari ba tari lu mu xamul pour moom jamono jooju la alors que loolu noonu parfois sax day tax ba ñaan gi du nangu parce que teewlu woo sa borom ñaan boobu bi gën a gaaw a nangu mooy bi ngay teewlu sa borom te làqatu googu maanaam état d'esprit wu ko làqatu voilà xam nga fi mu toll bu naan diw dafa jaaxle nit ki di laajte luy jaaxle ki mësta xam jaaxle kooku moom mënoo ko expliquer jaaxle ki ah kooku da koy wax daa ah, jaaxle na wala yooyu moom à la limite day jël mbir mi à la wax ji doo en fait du comprendre wax ji lu muy teg loolu moo tax loolu ñu bàyyi ko xam saar bi nag daf ñuy jàngalal déjà loolu mais dina ñëw insha allah taala ci jotaay bii di ñëw dina ñu ñëw ci maanaam beneen bi mooy ministère bi ma xalax ak yi ci tegu mooy xeetu yu bon yi am xeetu njabar yi gaa yi bu ñuy ëff bu ñuy njabar ji ak lu tax ak tamit lëndëm gi monsieur raasiqin iza waqaba mooy bu lëndëm gi dee dugg lan lan lan moo tax ba lëndëm googu di dugg effet bi mu am maanaam ak lor ak musiba yi ci ne ak iñaan monsieur hasidin iza hasada ak iñaan effet bi mu mën a am ak na ak muslu giñ ci war a muslu dinañu ñëw tamit ci musluwaay yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon muslu ci yu bari comme ni ñu gisoon ne ci min sharri ma xalaq dinañ ci leeral lool insha allah kon ñu yem foofu insha allah taala wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillah waaw waaw maanaam moom euh, ki nga xamante ne dafa am bis yu mu waroon a fay fayu ko ba koor gi ñëwaat dafa am ñaari xaal yu mën a nekk xaal bu njëkk bi moom mooy ne fayu ko parce que dafa am leneen lu ko gàllankoor maanaam moom mooy masalan euh, dafa am feebar bu ko dal wala mu am gàllankoor gu mel noonu maanaam mu nekk par exemple jigéen juy nàmpal te mënutoon euh, bañ a nàmpal ngir lor gi muy ragal ci xale bi ak ci moom wala yu mel noonu wala boog euh, mu nekk koo xamante ne euh, dafa am feebar bu ko gàllankoor boo xamante ne feebar boobu mënut wute wér ak yu mel noonu bu dee loolu la boobu ñaari xaal la maanaam bu njëkk bi mooy ki nga xamante ne li ko gàllankoor day deñ bu fekkente ne li la gàllankoor day deñ bu boobaa doo yow da dañuy bàyyi rek beneen weer maanaam bu koor geneen gi jotee da ngay woor weer wi waaye bu beneen koor gi jotee nga daal di euh, nga daal koy say amul lenn lu la ciy tegu ngir ne du woon sa coobare bopp mais su fekkente ne beneen bi ci des moom mooy bu fekkente ne dafa am lu lay ah, maanaam li la gàllankoor moom du yëkkati ko comme masalan nit koo xam te ne dafa am feebar bu dul deñ te feebar boobu di ko teree woor maanaam moo ko dab ci yoon bi bu boobaa day daal di euh, leele miskin maanaam mooy bis bu jot ci bisu koor gi maanaam bi mu waroon a woor daf koy daal di leela miskin maanaam day daal di dundal euh, benn miskin te loolu noonu nag moom lay jël euh, natt ko ci yeneen weeru koor yi nar a ñëw yépp maanaam weeru koor bu ñëw noonu lay def ci bis bu ne euh, bu fekkente ne nag ñaareelu cas de bi maanaam ci bu njëkk bi kon ñaareelu cas de bi moom mooy ci coobareem la maanaam mooy dafa sàggan mënoon naa woor waaye wóorul mu sàggan ba koor gi yegsi ba yeneen ba koor gi yegsi waat mu daal di yëg ne lay la man de sama weeru koor gi mu fayuma ko euh, te fi mu tollu koor gi li ci des ci ay fan matatul lu ma mën a woor non seulement fan yi mu desee yooyu daf ko war a woor maanaam doo ko dugg ci koor gi mais buy buy buy koor yi mu war a manqué maanaam fan yi nga xamante ne jotu ko woor comme que ci sàgganteem la ko defee bu boobaa non seulement daf koy woor da koy wor de du ko teggee ba pare da ci boole di leele miskin maanaam moom ñaar yëpp lay dafa ndox ngir benn bi mooy day fay beneen bi ci des mooy day leele miskin ngir jabru maanaam ngir jañ euh, yàq-yàq bi nga xamante ne moom moo amoon ci ñàkk bi nga xamante ne moom la ñàkkoona euh, maanaam moom la sàggane ba beneen weer wi ñëw wallahu ta'ala alam lan si. waaw waaw. Euh, jabar euh, il faut ñu comprendre que ni ñaari mbir la euh, dafa am jabar yi nga xamante ne ay jinne lañuy ñuy yabal ñoom ñooy def mbir yi mu am jabar bi nga xamante ne bi ci boppam maanaam àdduna bi ni ko yàlla bindee comme tey ni mu ni mu ni mu pousse ni mu ni muy mën a jëlee sama sa numéro téléphone foo mën a nekk ci àdduna bi mu ko composé yow laay jot. Euh, euh, parce que système la boo xam te ne dafa nekk ci jaww ji daf fi mësa yàlla moo ñu ko tàggatalal maanaam ñun ñu ràññee ko léegi ñu mën ko di identifier ko ñu découvrir ko la ñuy wax maanaam ñu xàmmee ko ne nii kat ah ndekete kat yàlla defaloon nañu fii lii. Euh, noonu la amee ci njabar loo xamante ne day doon lay def parce que am na ñuy njabaree alquran attention am na ñoo xam ne aaya alquran yii lañuy ñuy njabaraatee voilà te loolu euh, euh, euh, lu tax moom mooy ne dafa am système. boo xamante ne yàlla daf koo def ci jaww ji te système boobu noonu moom moo tax tey par exemple tey yow foo mën a nekk ci àdduna bi bu ma toogee fii nii bu ma ñaanee yàlla ah yàlla na ko yàlla defal nangam ak nangam ak nangam ak nangam ma tudd ay ñaan yu bari ma kii ko système boobu déclenché wu ci àdduna bi ci univers bi ba njariñ gi mën a bëggal ñaanal la ko njariñ googu yegg ci yow naka loolu nit ki su la iñaanee dara iñaan gi maanaam mën a am effet maanaam. nit ki ci bakkanam maanaam bakkan bu bu mu ndax iñaan bakkan bu tilim la en fait moo koy waral bakkan bu tilim boobu nooy maanaam nit ki la fekk mu xalaat dara xol bi yëngatu tàkk tàkk xol bi yëngatu loolu mooy am lu mu déclencher ci univers bi benn système boo xamante ne loolu mooy évoluer ba yàqal ka mu iñaane maanaam c'est que loolu benn maanaam ay affaire affaire la yoo xamante ne yu yu yu yii la. yu yu yéeme la parce que du lu ñu gis mais loolu ñun mën nañ ko comprendre maanaam suñ jamono lu yomba comprendre la ak suñu kii yi ñu yor yi nii suñu antique yi suñu voilà nouvelle technologie yi ñu am nii voilà ay bultu fekkee yé yépp da gis ne ah ay mbir la yoo xam te ne yuy déclenché wu la yoo xam ne lu fi nekk la yàlla dafa bind loo xamante ne dañ koy gis te du ak yeneen yuñ dul gis waram nag fa laa uqsimu bimaa tubsiruuna wa maa laa tubsiruuna maa ngi wàcc ki nga xam wa jarul sax may wàcc ci li ngeen di gis ak li ngeen dul gis loolu nag daf te bokk njabar bi loolu moo tax mu mën ne loolu tax ñu mën a njabar nit ci loolu noonu du ne du ne obligatoirement buñ njabaree nit rek këni jinne lañ ko booleel gisoo looloo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy saxaaratu na ñi daan jabaral ah euh, Firawna ñooñu noonu par exemple bu ñu sànnee seen seen seen yàq yi ak seen buum yi da ngay gis mu nekk jaan loolu c'est indépendamment que ñu nekk maanaam loolu c'est un système boo xamante ne dafa am lu ñuy wax ay muula rek wala benn mbir boo xam te ne dañ koy xalaat am nuñ ko defee affaire bi génn moo tax njabar nekkul loo xamante ne. Euh, science kii la du du du magie science voilà magie xam-xam la lu aju ci ay physique ak alchimie ainsi de suite mais njabar beneen affaire la boo xamante ne da baatin la moom carrément boo xamante ne day am mais loolu loolu que mu nekk ci weeru koor gi wala ñu bañ cee nekk loolu système la bu établir ci adduna bi ba pare loolu moom moo tax biñ gaa yi nekkee Babylone euh, euh, foofu la ko gaa yi jànge voilà foofu la ko foofu la ko gaa yi jànge ci Haarut ak Maarut voilà mais du du du du du euh, euh, euh, parce que ce secret yu bu kawe la en fait njabar sinon avant loolu nit ñi mënuñu ko woon a xam moo tax yëwut yi nag ñoom ñoo ko gën a xam parce que ñoom tamit ñoom ñoo moo tax ñoom ñoom ñoo doon ànd ak yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam bi bi njabarkat yi bi njabar yi bi gaa yi yi seytaane yi dee njabar maanaam di dugal njabar ci kiiw yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu salaam ci suufu euh, bi ñu ci suufu tronam bi biñ ko fay dugal ñoom ñu gis ko après ginnaaw gi ñoom biñ ko dindee ñu xam lii ah lii ak lii ak lii ak lii lii la moo tax ñoom ñoo dàqal njabar ci nit ñi moo tax bul ñaan mukk mukk mukk am ra am ak yowoot problème bu bom pour mu njabar la parce que bis bu la bëggee njabar ba ba mu la di njabar njabar boobu à moins que nga nga nga muslu boo musloo moom du la mën a dara xulaas bu falaka xulaas bu rabi naas moom wala ayatul kursi yu ah ixlaas falaka naas yooyu moom boo ko saxawee ndéem soob na yàlla kenn du la mënal dara li ñuy ëpp li ñuy dal ci njabar nag dafay fekk dañuy sàggane yooyu noonu maanaam dañuy toog bis yu ñu ko dul jàng wala du dañuy xëy duñ ko jàng wala ñu gontu ngoon gi duñ ko jàng wala yooyu souvent yooyu ci lañu mbir yi di dale mais su dul loolu moom sàggane ko affaire non loolu moom euh, dara duñu dal insha allah taala wallahu Euh, waaw dañuy jéngi seytaane bon léegi wax jooju dafa am lu muy tekki euh, ndax seytaane yi ñuy tënk tënk parce que en fait xarin bi il faut ñu comprendre benn affaire mooy xarin bi mënalu dara fekk yow ubbiloo ko dara loolu daa war a leer maanaam xarin bi euh, yow yaa koy ubbil bunt bu muy lay joxe ay xalaat te moom munul lenn lu dul jox la xalaat munul leneen maanaam nekkul kari nekkul koo xamante ne day am ay affaires yu mu lay def mu lay gaañ wala mu lay kii déedéet munul loolu moom li man rek mooy dugal ci sa xel xalaat maanaam ci sa dënd bi léegi yow boo ko tëjee ci anam goo xamante ne amul lenn loo xamante ne moom la la la mën a jox xalaat mais du la jox xalaat du la defaloo dara donc ce qui veut dire que ni comme moom dafa nekk ci sa biir dalay mën di wax mooy allazi yuwaswisu su sudurin nas loolu tamit dinañ ci ñëw insha allah maanaam nga xamante ne day day day day day jax jaxal ci biir dën ci biir dënnu nit ñi mais euh, euh, euh, nit ki lu mu def ci weeru koor effectivement seytaane amu ci wàll maanaam bakkanam moo ci am wàll. moo tax ñaare néewaan na koo xamante ne euh, weeru koor ci lay njëkk demee di def yu bon loolu néewaan na lu muy am ñaare ci yeneeni weer yi lay tàmmee lu bon weeru koor gi du ko mën a baax parce que bakkanam tàmm na ko mais ci weeru koor bi ñu dugg ci fekk mësta woon a def bàkkaar sàngam ba pare mu def ko loolu c'est c'est très loolu rare c'est très rare wallahu ta'ala euh, koo xam ne par exemple euh, daf fàtte génne ba kooku daf koy fay malgré que du am muurum koor même bu bu weesoo rek jarul sax muy génn maanaam daf koy génne ngir maanaam ngir ngir jëfe ndigal li rek donte du am muurum koor voilà wallahu ta'ala benn benn benn mbir nag am na mooy muurum koor warul ñëpp. warul ñëpp ñi mu war mooy ñi ko man voilà allah taala noonu mhm. laaj du question nag pour signer beneen question quoi moom plus de quatre soxna mu génn àdduna léegi cinquième soxna nga wala def dañuy doon yi bu fekkente ne dafa am lu ëpp ñeenti soxna mhm. en réalité amul ñeenti soxna <laughs> maanaam bu amee lu ëpp ñeenti soxna maanaam juróomeel bi bañ ko takkee ci la amut ci la waaji amatul benn soxna. amatul benn si ñëpp. waaw. parce que. parce que en fait affaire bi du ordre maanaam du ne kii mooy première kii mooy deuxième en fait loolu ci suñu xel la ne ñun maanaam kii mooy première kii mooy deuxième c'est c'est strictement so euh, sociologique wala social amul leneen voilà maanaam ci kanamu yàlla ñeenti soxna yépp a yam. amul aawoo ñaareel ñetteel ñeenteel ñoom kii mooy aawoo donc nangam kii mooy ñaareel donc nangam loolu ñun ci suñu société la maanaam ñun ñoo koy kii ci kanamu yàlla ñoom ñëpp ay soxna rek lan moo tax bu ñuy doon ñoom ñëpp su la ñuy am bu ñu amee doom suñu amul doom ñu jël rebond maanaam mbir mi noonu lay demee. donc moom bu demee ba am juróom en fait amutul amul soxna. mu dee ñëpp kenn du voilà léegi nag après loolu benn subtilité la euh, wala dafa am lu leen a lënt foofu. ah en ordre. <laughs>

soo ko loolu si wu nikaax la. kon kilifa bi nekk dafa am yenn xeetu. mooy lu ñu lu ñu nuroog sëy te du sëy. Ah, waaw a ah. dem a par exemple cinquième a dañoo a ñibbi seen kër en ah, <laughs> <laughs> <coughs> exactement mais ñeneen ñi duñ ko am parce que shibhu nikah lay doon maanaam luy nuru luy nuru sëy la te du sëy ñoom ci loolu lañ ne voilà de ce fait ñooñu ñooñu bu boobaa dans ce cas kenn du leen tere kenn du leen xañ ndono gi mais bu dee ci cas de bii ci bi muy wax moom te ñu jàpp ko ñépp jàpp ne dañ cee war a ne ñoom ñoom ñëpp kenn du ci doon parce que kenn du ci jabar. déedéet il faut ñu mayat ñu takkaat. doom yan après lan ah à partir de bi mu amee cinquième. ah, ah bu dee ils de bonne foi doom yi duñu ay doomu njaaloo. waaw loolu la tubaab di wax mariage prétexte. mariage lan. ah. putatif waaw. mooy lan mooy lan. kenn waaw d'accord waaw kenn ci ñoom mooy moo de bonne ki ci des moom day day day day day marto voilà kon loolu la waaw. <laughs> waaw waaw waaw non doom yi dinañ ko miiras doom yi dinañ ko doon maanaam doom yi mu am ci yoon ñoom dinañ ko doon ak ay waajuram ay walla ay mbokkam quoi. Hmm. waaw kooku ba tey ñoom ñoo nekk ci ci même buntu bi non non ñoom ñoo yem maanaam mbir mi lenn rek la maanaam moom mooy soit day fekk ne yëg nañ ko wala yëguñu ko su dee yëg nañ ko àtte bi xam nga ko su dee yëguñu ko àtte bi xam nga ko maanaam mooy si boo nekkaax la ñoo voilà.